وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم رحمه الله تعالى قال الإمام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 suñu jotaay bi ñu génn xadis bi mu jëloon gis moo doon xadis 1467 mu ne woon waan Anas radiyallahu anhu annahu qaala kaana aktharu du'aa'i nnabi sallallahu alayhi wa sallam allahumma aatina fid dunya hasanatan wa fil aaxirati hasanatan wa qinaa 'adhaaban naar tey ñu war a gis xadis bi ci tegu mooy xadis 1468 mu ne wa an ibni Mas'ud mu ngi jële ci doomi Mas'ud ji mooy Abdallah ibnu ummi abdir radiyallahu anhuma anna nabiyya keneen yonent bi sallallahu kaana nekkoon na yaqulu doon wax allahumma e sa borom inni man de as'aluka maa ngi laa ñaan maa ngi lay ñan nga may maalu huda gin maa saxal ci njub wattu ko ak di la teeg saa su waaw ci sa digal yëg sa tere yi wala afaafa akuk fegu loo xam ne day tax bu ma ko amee bu ma ci jàppee loo xam ne du ma soxlaal kenn dere wal ghina waaye li nga xamante ne mooy ak koom waaw ak koom waaw boo xamante ne day tax du ma doolool soxlaal kenn dara waaw alafaaf mooy ak fegu waaw fegu ak fegu waaw ak wal mooy ak koom xadiis bii nag jotoon nañ ko gis xadiis soixante onze waaw chapitre six lañ ko gisoon babun fi taqwa mu ne woon as-salis wa an ibni Mas'ud radiyallahu anhu anna nabiyya foofu lañ ko gisoon sallallahu alayhi wa kon hadis boobu lépp lees ci waroon waaw waxoon nañ ko boobu mooy kon dootuñ ci duñ ci jaara xanaa rek lëkkaale bi nga xam ne moo moo am ak suñu bunt bii di baabu fadli du'a di wax ngëneelu ñaan muy dellu fi ñu jógoon ci hadis bi ñu génn mooy di taamu ci ñaan kàddu yi nga xam ne ñoo yi mëdd ba tax sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yastahibbul jawaami'a min ad-du'a yeneen saa salaam de daa nekkoon koo xamante ne nii daa nekkoon koo xamante ne nii ku soppoon la ñaan yi nga xamante ne nii ñaan yi nga xamante ne nii dañoo dañoo euh, euh, dajale dañoo dajale ay kàddu yu ndaw waaye dajale xayray dunya wal aaxira waaw dajale li nga xamante ne nii mooy. ngëneelu allah addi àddina ak àllaaxira sa digganteeg sa boroom ak lépp waaw mooy boo ñaanee njub boroom bi gën laa saxal ci njub may la nga koy teet di ko sóoraale ci sa lépp fegu ak woomal te woomal du wàllu xaalis kese yooyu saa saa ne woon na ah ah laysa al bi kasrati al-'aata walakin al-ghina ghina an-nafs mu ne richesse dëgg dëgg dëgg nekkul bari loo dajale ay gaar gaar waaw ñu naan fii mu ne lépp lu fi rek ci immeuble moo ko moom diwa ko moom wala bépp oto buy transporter yi nit rek daanaka bu dee juróom yi ñetti diwa ko moom waaw ah ainsi de suite alal yi di amasser fu nekk loolu du dëgg-dëgg richesse la de mais du richesse googu ñoo tax ñuy wax waaw waaye dëgg-dëgg richesse koom mooy koomu xol doyloo yàlla di sant yàlla di wàkkiirlu ci yàlla tey dellu ci yàlla tey dellu ci yàlla loolu mooy koom gi nga xam ne moo gën a kawe mooy koom gi nga xam ne moom moo gën a kawe waaw kon waaye fii al ghina tamit mooy ghina googu xinaa goo xam ne borom bi da koy defal day tax doo kemande doo courber l'échine di laaj doo tàllal loxo doo dem di saa may mayaan kenn waaw xinaa bi doon wax sànk bu la ko yàlla xañee ci maanu day tax loo man di amit doo gis li nga am loolooy wane nga gis koo xamante ne ndaxa de millionnaire la waaye di yalwaan loolu millionnaire buy yalwaan millionnaire buy mànje am na de sauf que ñun ni ñu ni ñu miine kuy kuy kuy yalwaan ñoom du yalwaan façon yalwaan googu lañuy def parce que yalwaan professionnel lay yalwaan te tamit yalwaan gu tolloog moom fa mu toll du taxaw ci mbedd yi di tàllal loxo déedéet waaye ka nga ko gën a ëppale wala sax ñoo xam ne moom moo leen ëppale waaye am nañu am na façon yu muy yalwaane ci ñooñule ndax lan daa dese xinan nafs mooy koomuk biir kon allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina kon ñaan yi bokk na ci ñaan yi nga xam ne nañ ko enregistré jàpp ko mu bokk ci ñaan yi nga xamante ni day wane gëneelu ñaan waaye kàddu yi nga xam ne moom la yeneen saa doon faral di utiliser di ko ñaan ñu roy ko ci loolu wallahu ta'ala a'lam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu def ci hadith 1469 wa an Tariq ibn Ashyam radiyallahu ta'ala anhu annahu qala kaana ar-rajulu idaa aslama allamahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam as-salaata summa amarahu an yad'uwa bihaa'ulaa'i al-kalimaat allahumma ighfir lii warhamnii wahdinii wa'aafinii warzuqnii rawaahu muslim rahimahullaahu ta'aalaa wa fi riwaayatin lahu an Taariq radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ataahu rajul faqaala yaa rasuulallah kayfa aquulu hiina as'alu rabbii qaala qul allaahumma ighfir lii warhamnii wa 'aafinii warzuqnii fa inna haa'ulaa'i tajma'u laka dunyaaka wa aaxiratak kon al imaamu al haafidu an-Nawawi rahimahullah mu ndi xadis bi mu ne wa an Taariq ibn Ashyam muy jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon Taariq du doomu ku ñuy wax Ashyam waaw waaw <laughs> Taariq ibn Ashyam dañ koy a dégg bokkoon ci waa Ashja ci tribu boo xam ne ci waa Ghatafan lañ bokk ab néeg la ci Ghatafan mooy mooy mooy moo moo moo <laughs> moom la doom ji bon c'est vrai que du saxaabu booy dégg saa su ne euh, <laughs> moo ne woon doom ji benn bés doom di jële xadiis bi ci moom te moom moo jële ci moom lim naan ko yow waa bàyyi yow julli nga ak yonent bi ci ginnaaw yonent saa sallam julli ci gannaaw Abu Bakar radiyallahu anhu julli ci gannaaw Omar julli ci radiyallahu anhu julli ci gannaaw Usman radiyallahu anhu julli ci gannaaw Ali fii nii ngi Kuufa juróomi at <laughs> waa xunut bi moom xunut mu ne ko doom loolu bidaa la <laughs> <laughs> <laughs> moom mii la woon <laughs> voilà soo leen ci masala dañuy dégg waroon xam-xam yi leen di xadis boobu <laughs> waaw ci ñi nga xam dañoo jàpp ne xunut kenn du ko def bokk na ci li ñuy laye mooy moom mii wax bi mu ne woon lool bi daala la mais loolu de toute façon euh, euh, ñaari mbir a mën a am mooy mu jublu ci ne façon ba mu gisee nit ñi doon ko def wala bokk muy ñoom sax giñ ci saxoon comme si bu ñu ko bàyyiwul def nañ lu dul yàq nañ julli gi soit muy wax loolu ne loolu mooy bida wala wala moom ci boppam fekkewul yonent bi alayhi saam jamono yi muy xunóot fekkewu ko bim jullim julleeg moom parce que moom bon euh, lam lam nekk ak yonent salaam euh, jamono yi mu fay ñëw amaana fekkul yonent salaam jamono jooju doon xunóot Seydina Abu Bakari jamono yam julli ci moom fekkul muy xunóot Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali radiyallahu anhum loolu la mën a doon waaye xunut moom de toute façon xunut loolu lu sax la <laughs> <laughs> dadul nag suñu masala wallahu taala aalam kon Tariq ibn Ashyam mu ngi noonee radiyallahu anhu annahu qaala mu ne yal na yàlla gërëm ko kaana rajulu mu ne nit bu masoona nekk ida aslama bu masoona ñëw daal di tuub dugg ci l'islam allamahu nabiyu yonent bi alayhi salaam daf ko doon xamal as-salaa julli waaw ay tuub rek ñëw tuub noonu ngeen bàyyi ko mu dem non daa yoo xam ne da nga ko war a xamal yi nga xam ne manu la ñàkk surtout sa quotidien yu mu war a def rawatina julli te ka ngay xamal julli xam nga ne xamal nga ko njàpp waaw ndax maa laa yatimul waajibu illa bihi fa huwa waajib lépp loo xamante ne nii li war du mën a mat lu dul par nga jaare ko loolee loolee day nekk day jël statut loolee moo tax njàpp nekk farata njàpp pour julli lool moom farata la boo amul njàpp kon nit ki bu ma soon a tuub yoneen saa sam da ko doon jàngal julli summa ginnaaw gi amarahu mu digal ko an yad'u muy ñaane bi haula'il kalimaan ne ko kàddu yi nag dee ko ñaan mooy lan allahumma ighfir lii ñeenti kàddu la ee sa aborom yal nag ma jéggal warham nii te yal nag ma yërëm wahdini te yal nag ma gindi waaye yal nag ma gina teg ci gindeeku ku doon wax loolu ibn abi hatim ibn abi hatim foog naa moo ko doon wax bu ma juumul rahmatullah alayhima naan wahdini moom manu la teg nga gindi ma ndax nit ki buñ ko ba mu duggee ci lislaam la ko borom bi gindi wahdini xam nga lan la mooy gin maa saxal ci gindi gi <laughs> ci ci saxal ba ji ci ginaas gi nga ma teg gindi gi ma gindi saxal ma ci sinon moom yàlla moom la dugalee ci lislaam la la waa fi nii te nga aafiyaal ma ba ma man laa jàmm jaamu ci jàmm moytu lépp luy fitna yi nga moytul ma ko warzuq nii ñeenteel nga daal di may wërsëgal wërsëgu biir ak wërsëgu biti mu ne xadis bi rawaahu daal dina kaa solo muslimun daal imaam Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Nisaburi rahmatullah alayhi mu ne wa fii riwaayatin la am na neneen beneen version bu mu ko solowee ba léegi an Tariq parce que imaam Muslim en fait trois versions la indi ci hadis bi dinañ gis insha allah mu ne ba léegi mu koy jëlee ci Tariq ibn Ashyam radiyallahu anhu annahu kaana moom de nee na sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dégg na Yonent sallallahu alayhi wa sallam wa ataahu rajul fekk daa benn waay bu ko dikkal fa qaala waa ji ne ko mais ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam kayfa aqulu hiina as'alu rabbi waa lan laay wax bu may ñaan yàlla ah sûrement wa idaa sa'alaka ibaadi anni fa innii qariib ujiibu da'wata daa'i borom bi ne woon yeneen saa saa gis nañ ko gisati ko fan yëpp bu la samay jaam laajee ci man nee leen ku jege laa maay nangu ñaanu ku ma ñaan ah waa ji ne waa man bu may ñaan yàlla yeneen saa saa lan laay wax qaala yeneen saa saa ne ko qul waxal. allahumma iza e borom yaghfir li yal na nga ma jéggal benn warhamni yal na nga ma yërëm waafini yal na nga ma aafiyal warzuqni te yal na nga ma wërsëgal ñeenti mbir la fa inna haa'ulaa'i mu ne ko gis nga kàddu yi tajma'u laka dunyaaka wa axiratak moo lay dajaleel mbooleem loo soxla sa àddina ak sa àllaaxira lépp lu yiw dajaleel na la ko kàddu yi rek Allah léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que al imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullah alayhi est-ce que moom ko solo ñu ne la déedéet sëriñam jiitu woon na ko ci daal imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi ci Musnadul Makkiyiin hadiisu Taariq ibn Ashyam al-Ashja'i abi Malik di baayu Abu Malik mi jëlee hadiis bi ci moom. léegi nañ gis ñetti version yi nga xam ne moom la ko al imaamu Abul Husayn Muslim daal di indi rahimahullah mu ngi ko indi kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar buntu bi nga xam ne baabu fadl at-tahlili wa tasbih wa du'a mu ne haddathana Abu Kamil al-Jahdari mu ne nettali suñu sëriñ Abu Kamil aljahdari di al-Fudayl ibn al-Husayn aljahdari al-Basri rahimahullah gane addina 145 génn addina 237 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abdul Wahid mu nekk ñu nettal ma Abdul Wahid imam Muslim ne ya'ni ibn Ziyad ne kim ci jublu nag mooy ibn Ziyad ni Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi mawla Abu Bishr ibn Abu Ubayd al-Basri si yowoon ci Saqafi génn àddina la 176 am na wuute rahmatullahi alayhi mu ne haddasanaa Abu Maalik al-Ashja'i mu nekk ñu ne tam Abu Maalik di Sa'd ibn Taariq mooy doomu saxaaba bi ah Sa'd la tuddoon mais Abu Maalik moo doon dakkantalam al-Ashja'i al-Kuufi rahimahullah génn àddina vers les années 140 rahmatullahi alayhi an abiihi mu jël ko ci baayam taal sëriñ la woon tamit ci kii. al imaam Muhammad ibn Ishaq moom Abu Malik bi di Sa'd ibn Tariq moo la nee na moom euh, Ishaq <laughs> Muhammad ibn Ishaq rahimahullah mu ne haddathana Sa'd ibn Tariq Abu Malik siqa <laughs> mu ne Abu Malik de ah Sa'd ibn Tariq Abu Malik nettali nañu de ku wóor a googu <laughs> moom imaam Ibn Ishaq borom siira bi rahmatullahi alayhi kon kon Abu Malik al-Ashja'i mu jël ko ci baayam di Tariq ibn Ashyam ibn Mas'ud al-Ashja'i wax na ab néeg la ci waa Ghatafan Ghatafan ñooy bu ngand bi ngandum tribu bi comme nga ne Quraysh naan banu Hashim banu Abaki euh, euh, euh, Adi banu Taym ñooñu ñëpp ci Quraysh lañ bokk ay néeg lañu ci biir Quraysh ñoom ñëpp di waa Quraysh voilà ñoom ashja yi nag noonu la noonu lañ mel ak Ghatafan rahmatullahi ala radiyallahu anhu di baayu Abu Malik Sa'd ibn Tariq euh, kañ la kañ la gañ a addina kañ la génn addina loolu dajuma ko rahmatu radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yu'allimu man aslama yaqul gis nga fii bokk la ñaari waay yi ñu wax yëpp de waaw kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam be am ci riyaad bi kaana rajul ida aslama allamahu nabi bii dane kaana rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nekkoon na yuallimu doon xamal man aslama képp ko waxal li ko xamal bokk na ci lam ko doon xamal ni ighfir li kon benn ngoog jàppal ñetti version laa wax bu njëkk baa ngoog bii la ko al imaamu abul husayn muslim ibn al-Hajjaj njëkk bi léegi mooy da leen a rangale nag bii la teg teg bi beneen bi mu teg bi mu ci dem mu ne haddathana Sa'id ibn Azhar al-Wasiti mu ne ne dañu suñu sëriñ di Sa'id ibn Azhar di Sa'id ibn Yahya ibn Azhar ibn Najih al-Wasiti Abu Uthman rahimahullah génn àddina na 243 rahmatullah alayhi qaala haddasanaa Abu Mu'aawiya mu nekk la net Abu Mu'aawiya di Muhammad ibn Xaazim at-Tamiimi as-Sa'di Abu Mu'aawiya ad-Dariir al-Kuufi rahimahullahu ta'aala gane àddina 113 génn àddina 194 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Abu Maalik al-Ashja'i mooy Sa'di mooy Sa'd ibn Taariq ah, gis nañ ko sànq rahimahullah nabi mu jëlu ko ci baayam mooy Tariq ibn Ashyam gis nañ ko sa radiyallahu anil jami' annahu qaala kaana ar-rajulu idhaa aslam bii nag la imaam Muslim njëkk indi voilà mooy imaam An-Nawawi moom la indi bii la ndag bi ci tegu kaana ar-rajulu idhaa aslama 'allamahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam as-salaata thumma amarahu an yad'uwa bi haa'ulaa'i al-kalimaat allahumma ighfir lii warhamnii wahdinii wa 'aafinii warzuqnii léegi nag mu teg ci beneen bi bu mujj bi mu ne haddathani Zuhayr ibn Harb mu Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaysama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala gane àddina 160 génn àddina la 232 rahmatullahi alayhi moom mi ah. <laughs> Zuhayr ibn Harb imam Muslim dafa solo ci moom bu moom ak euh, Abu Bakr ibn Abi Shayba moo na imaam kii euh, rahmatullah alayhi ma imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne moom mii thiqatun sabt rawaa lahu Muslim akthar min alf hadith mu ne ku dëgër la ku wóor te dëgër imaam Muslim rahimahullah jëlee na ci moom lu ëpp mille hadith soloo na ko ci moom <laughs> yaa ngi imaginer benn sëriñ kese nga jàng ci moom mille hadith. te gaa yi sëriñ yi ñu doon am eh, eh, ñoom ay centaine de sëriñ lañ am di dem ah, ah non bul na ay ñetti sëriñ ñaar rek <laughs> loolu mooy lan <laughs> lan <laughs> lu ëpp mille hadith jëlee na ko ci sëriñ bi di Zuhayr ibn Harb Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a qaala mu ne haddasanaa Yazid ibn Haarun mu ne nettam Yazid ibn Haarun ibn Zaazi Abu Xaalid as-Sulami al-Waasiti ñii ne Buxaariyul asl la rahimahullahu ta'aala mooy Buxaara la cosaanoo gane àddina la 117 génn àddina la 206 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Abu Maalik gis nañ ko sànq mooy doomu saxaaba mi an abiihi mu jëloon ko ci baayam di Taariq ibn ashyam annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ataahu rajul lii mooy beneen bi wa fi riwayatin mooy bi imam an-Nawawi ne wa fi riwayatin law an tariqin annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ataahu rajul lii la annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ataahu rajulun fa qaala rasul fa qaala ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kayfa aqulu hina as'alu rabbi qaala qul allahumma ighfir li warhamni waafini warzuqni lii nag imaam imaam muslim en tout cas ñun version bi ñu yor ci euh, imaam muslim imaam an-Nawawi soit mooy moom version bi mu yor bokkul ak bi ñu yor wala moom moo ko moo ci jël lim soxla parce que fii imaam ci ci sax imaam muslim dane bi mu nee waxal dana waa ji waxal xam ni warhamni waafini warzuqni mu ne wa yajma'u asaabi'ahu ila al-ibham yeneen saa saam bi mu ko doon wax day day day day lem baaraam bi par benn. allahumma ighfir lii mu lem benn warhamnii lem ñaar wa aafinii lem ñett warzuqnii mu lem ñeenteel mu egg ne moom la naan mu lem baaraam yëpp ba mu des ibham bi mooy baaraamu déy bi waaw mooy bii mu ngeen koy woowee ci tubaab yu leer puus voilà mooy al ibham xinsar binsar wusta sabaha ak ibham voilà mooy kon baaraamu béy bi muy puus bi ba mu des bopp parce que moo doxoon sànq ba léegi maa ngi laa ñeent la konteel yoneen saa sam da ko kii di lem baaraam yëpp ngëp baaraam yëpp dajale baaraam yëpp illal ibham ba mu des baaraamu puus bi baaraamu béy bi ne ko fa inna haula mooy gis nga ñeent yii nii tajma'u laka dunyaka wa akhirataka dalay dajaleel sa mbooleem loo soxla yiw ci àddina ak sa alaaxira ci kàddu yi rek allah <laughs> kon hadis bi mu ngi nii kon riwaayaat yi gis nañ walillahi alhamdu wal lépp loo xam ne mooy riwaay yi nga xam ne moom la al imaamu Abul Husayn rahimahullah ni nga xam ne noon la kaa indee léegi hadis bu mel nii bala ñoo ñëw ci lëkkaale mi mooy kàddu yi nii ñuy wax gisoon nañoo te te imaam Muslim en fait <laughs> boobu noonu gisoon nañ ci chapitre. Euh, deux cent quarante quatre baabu fadli zikri wal hassi alayhi mooy bi mu naan hadith mille quatre cent quatorze wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala jaa'a a'raabiyyun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala allimnii kalaaman aquluhu mooy waa ji mu ne benn kaw kaw daa ñëw ci Yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko Yonent sallallahu alayhi wa sallam xamal ma ay kaddu yoo xam ne moom laay wax moom laay ñaan qaala nee na Yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko qul waxal laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billahi al-azizil hakim qaala mu ne ko kaw kaw bi ne ko woon nag bi mu koy waxal kàddu yi kaw kaw bi ne ko ah fa haula ili rabbi yi yoneen saa sallam yi moom ngir saa borom la <laughs> fama lii waa man nag <laughs> man la laa ci am <laughs> qaala yoneen saa sallam ko qul waxal allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni du kàddu yi lam ñu ngi nii ñoo nekkat nii mooy kàddu yi laa wax ñoo allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni waaw rangale bi rek moo moo wuti waaw wadi nii bi la indi fii avant warzuq nii alors que waa aafi nii la fa teg allahumma ighfir lii eh, aafi nii bi moo ñëw fii voilà kon mooy loolu gisoon nañ ko foofu allahumma ighfir lii warhamni wahdini warzuqni alors que fii ñu nga am allahumma ighfir lii warhamni wahdini wa aafini warzuqni ah waaw ah, waaw kay allahumma ighfir li allahumma ighfir li warhamni wa'afini warzuqni voilà allahumma ighfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni xam nga bu taarix bi bu njëkk bi cinq la ah allahumma ighfir li jéggal ma warhamni nga yërëm ma wahdinii nga gindi ma wa aafini nga daal di may aafi yàlla warzuqnii te nga wërsëgal ma waaye bi nga xam ne ci laa naan ko ñeenti yi di ko kii yooyu euh, allahumma ighfir lii warhamni wa aafini warzuqnii yooyu la ko wax ne ko lëm baaraam yëpp ñeenti baaraam yi ba mu des baaraamam déey bi kon mooy euh, waxoon nañ la hadis boobu am na luñ la ci waxoon ne euh, waa ji mooy soit mu nekk ci julli la woon mooy waa ji nga xam ne ndax daa am benn kaw kaw bu ñëw wax yeneen saa saam ne ko man de alxuraan dara laa ci man da jàpp waaw léegi yeneen saa saam lan laay wax <laughs> mooy à la place de Fatiha yeeg yooyu yëpp man bu ma taxawee lu ma yeneen saa saam ndax nga waay waxal laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la xam nga ko man da tari Fatiha loolu ngay wax ah ah non amul da taxaw ba mu neex la après nga sëgg ah bu dee yow kesee julli <laughs> manoo tari benn dara ci alquran dara waaye managula mokkal quoi mais après dañu naan ko entre temps mokkalal mais pour l'instant yii lay wax laa <laughs> ilaha illallah <laughs> wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir yooyu lay wax ak kaddu wax ak xawla waaye yii nii wax nañ la mooy yu taarix yi ñu gisoon te ñu gisoon ko foofu yu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas li ma la wax sànq imaam Muslim ah, rahimahullah bu Seydina na bi Abi Waqqas bi même buntu bi ñu nekk biñ gis xadiisu taarix yi moom la njëkk boobu la teg door a teg xadiisu taarix yi ñu takkaloo voilà pour walla gis nga lëkkaale bi mu am kàddu yooyu ay allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni yooyu léegi kàddu yi day wane suñu lëkkaale ba bunt bi ginnaaw loolu baabu fadli du'a gëneelu ñaan mooy ngëneelu di ñaan kàddu yi nga xam ne yeneen saa salaam nit ku ma woon nag dugg ci lislaam dala doon xamal julli xamal la lii bi ko kaw kaw bi laajee lii la ko laajal lii la ko wax ngir mu koy ñaan waxoon naa nag loolu mooy eh, bañ koy gis fële tamit mooy ma nekk ci biir julli mooy nit ki bu dee day sëgg bu sujootee eh, bu jullee benn ràkk sujjóot siggi toog noonu laata muy sujjóotaat ah voilà allahumma ighfir li warhamni wa'afini warzuqni après sëgg siggi jóg wala bu dee day war a taay mu toog door di lii mais du ci lool rek lañ koy lii ñaan la goo xam ne dafa dajale mooy man nga toog saa foo toog ñii toog ah allahumma ighfir li warhamni warzuqni non non wa'afini warzuqni wala rek beneen allahumma ighfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni waaw muy kaddu yoo xam ne dafa dajale di wane ngëneelu ñaane kaddu yii ndax yeneen saa tam nee na waa ji day dajale sa àddina ak sa alaaxira da lay dajale lépp loo soxla ci yu sa àddina ak sa alaaxira waaw mooy njéggalug yàlla mel ni allahumma isa eh, borom ighfir li jéggal ma waaw mooy at taxalli da ngay summeeku ba set wecc ci yu baaxul yi borom bi bu la jéggalee effacer la yooyu yëpp ba nga set nag mu daal di lay ràng nag waaw kay xam nii ak taxal lii léegi nag commencé nag di la solal nag yére yi leer yi wa aafi nii nga aafiyal ma nag ba ma def ci situation boobee da bu ma ci fitna fekk ba ah ak rikki di ma ci fekk waaw wala yàqule parce que bari woon nañu gis buntu bi de ba foog ne seen affaire baax na waaye affaire yi yàlla seetaan leen ñu yàqule waaw loolu kamasali shaytani id qaala lil insani kfur falamma kafara qaala inni bari'un minka inni axaafu allaha rabbal alamin eh, eh, inni axaafu allaha waaw rabbal alamin misaalam nit ki nga xamante ni ok saytaane ba ko saytaane ne weddi yàlla waa ji weddi yàlla mu taxaw fee naan ko eh, yow yaa ñeme weddi yàlla la hawla wala xam iblis lay dugal moo tax façon jikko yooyu nit koo gis mu mel noonu bokk na ci nit ñi yées mooy nit ñi nga xamante ne nii dañ lay duggal ah ba nga dugg <laughs> ci affaire àddina yii rek ah naan la yow moom na sa xel dal cause bi nga nekk ñun ñépp a ko bokk ku la xosi ñun la ñun la xosi waaw ku la matt ñun la matt te képp ku taxaw sa kanam ñun la ñun la amal problème gis nga yooyu boo ko déggee ci yenn kilifa yi ba tax yow nga prudent woo wóor na bés buñ la tëjee seet si sax du la ko def fa lay toog naan il n'a pas compris quoi <laughs> loolu nag moom mooy jukkooy traître waaw léegi nag il faut pas parce que Serigne la sant bii la yor ngeen bëgg koo rafetal non lu ñaaw moom fu mu mën di lu ñaaw la kenn ci mënu tus waaw amul nag bon bala ñoo wax le lu ñaaw la nañu xool a ko def mooy kan ba pare ak nu mu sant waaw fii bari na fi ñoo xam ne dañ naan ay kilifa lañ di def yoo xam ne képp koo xamante ne nii dañ koo waxoon ne ko am na nit ku defal lii te waxuñ la tur bi danga naan kooku moom kooku lu ko dal ñu ne dara dalu da naan kooku kooku kooku baaxul waaye gars yi dañuy gis comme que ah nii la sant ñu fexe nag di ut nag ay ngànt ah moom moo ko ñoom ñoo ko sañ boo demee nangam ak nangam xamuñ la ca biir ma ne lan moo tax keneen ki ah lu tax moom moom moom moom moom moom moom moom moom njaga moom ba mu ko defee waxu ngeen loolu ne moom amaana <laughs> déedéet loolu mooy jikkoy traître la te loolu mooy jikkoy iblis bi yow mal xiyaam nan def waaw gis nga bu bu bu bu bu àjjana taxawee safara mu xam ne gaa kii nañ fa lay nekk di discours gaa de ba pare naan leen falaa talumuunii wa luumuu anfusakum waaw <laughs> ah. borom bi daal moo leen bindoon woo leen kii leen ngeen ngeen kii man ma woo leen ngeen bañal yàlla topp ma ah bu ma kenn ci yéen yedd mooy ak trahir man la jikko ju mel noonu nag nit ku ko yor xamal ne yaa ngi yor jikkoy iblis bi gën a graw moom nga yor waaw Euh, ñaan yi nii yeneen saa salaam da ko doon ñaanal da ko doon jàngale allahumma ighfir ginnaaw bu la yàlla setalee ba nga set jéggal la solal la nag war xam ni nga yërëm la wa aafini aafi yàlla ci njub googee nga nekk ci te fitna bañ la cee fekk balay rikki rekk di ci am war suq nii te nga wërsëgal ma nag wërsëgu baatin ak wërsëgu zahir wërsëgu biir ak wërsëgu biti waaw kàddu yi mooy dajaleel la sa yiwu àddina ak alaaxira jeex na leneen li ñuy jànge si hadis yi mooy suy naa taarix dana nit ki bu masoon a tuub yeneen saa sam da ko doon jàngal julli da nga ko doon wax sànq lool di wane importance bi julli am waaw importance bi nga xam ne moom la as-salat am fa yonent bi alayhi salaam waaye fi l'islam moo tax nit pourtant waxu la da ko doon jàngal woor de parce que woor boo fekkee mu nekk li nga xamante ne nii mooy jamonoy koor wala muy jege de façon yow yi yonent dina ko xamal mais bi dina am importance la wax waaw mooy julli waaw loolu xam solo kon julli màgg na ba pare jàngal ko yoo xam ne ci biir julli ji da koy wax comme kàddu yi nii nga xam ne nit ki da koy man di wax bu biir julleem comme niñ la wax sànq bu toogee diggante ñaari sujóot yi euh, mu daal di ñaan ñaan gi muy ñaan gu a am solo goo xam ne dajale na lépp waaw dajale na lépp waaw bu la ko waroon bi nangulee benn darfatal mooy yow say affaire baax na dunyaaka wa aaxiratak sa àddina ak sa alaaxira na te goo yow yow moom xaw ma kan mais yow moom doo bokk mukk inshaa taala ci ñi nga xam ne dañaa taxawaalu al imam abul husayn muslim ibnul hajjaaj rahmatullahi alayhi